A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadinil amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin. Wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin. amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati Israa di suuratu banu Israa'il alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul kullun ya'malu ala shaakilatihi fa rabbukum bi biman huwa ahdaa sabiila suñu boroom tabaaraka wa taala di wax laayaab juróom ñett fukk bi ak ñeent mu ne qul yow waxal ba léegi seydina muhammad waxal yéefér yi di la dàgge daal ci alquraan ji di la wax ay seen waxi caaxaan yi te mooy ki nga xamante ne nii moom bu ñu ko xéewalee moom yéefér bi arada mu dummóoyu xéewal góogale aq ya ne ca xéewal ga mu bañ xañ ko boroom nit ñi ba pare li ko ci boroom bi sant mu bañ dummóoyu wanaa bi jaani bi beru ci ak wàllam nag daldi beru fële jàpp ne daal mbir mi daal lu baax moom kese la waaye wa ida massahu shar bu ko safaan dalee ak ñàkk ak yoo yële mooy am lu ñëw ne fuuf alal ji dépp daal di dem kaana yawsa nga gis ko mu nekk koo xamante ne nii ku saalit la nag nga dégg ko muy protester ko xunnu kese qul suñu boroom ne waxal yow rasulullah salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi kullun ku nekk ci ñun rek yaamalu na jëf ala shaakilatihi ca li niroog la nga xam ne moom la gëm ko waa ku nekk daal soobu waay wa nga am na nga jàpp ne mooy sa diine waaye jëfeel ci lu noonu le kul qul waxal kullun ya'malu najfa ala shaakilati ci wàllam mooy ku nekk daal ñun ñi gëm nañ nekk suñu wàll jëf li nga xam ne moom la ñu gëm te moom la ñu wàccee ci alquran waaye yéen ñi nga xam ne gëmu ngeen dara ah nekk leen ci loolu le lii nag makkatal mukarrama la wàcc mu ne ko nag am beneen boo xam ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne qul qul kullu ya'malu ala shaakilati mooy yéen waa yéeféer yi yéen jëfe leen li niroog seen seen seen seen seen tabi'a mel daal li nga xam ne noonu ngeen mel mooy seen jikko yu yées yi nga xam ne mooy daal bu xéewal amee ngeen bëgg koo aakimoo yéen kese waaye nag bu tar-tar amee ngeen di xun na ko protester kanta way ngëm yàlla bi moom daanaka bu ko borom di defalee xéewal mooy way ngëm yàlla bi dëgg ndax sinon am na ñoo xam ne gëm nañ yàlla waaye jikko jee da leen a dal mooy jikkoy nay nga xam ne bu ñëwee rek nga gis mooy lam doon wax dañ gisoon ko wul jël sa mu kuuñ ko waa nekk loo xam ne da nga koy lem ca sa doq ga waaye mooy loolu nag ngir wane ne mooy bul nay de kon nag mu ne kon nag mbir mi kon kullun ko nekk ci ñun yaamalu na jëf daal ala shaakilatihi la niroog la nga xam ne daal moom la gëmm ak la muy jàpp ak dundam ak diw ak ak soobu waayam ak diineem waaye noole gi nag mu ne fa rabbukum seen boroom yëg leen ne seen boroom di suñu boroom ñun ñépp alamu moo gën a xam bi man huwa ahda sabila ana ñun ak yéen ñun jullit yi ak yéen yéefér yi kan moo ki nga xamante ne nii moo ci jubuwu yoon loolu de borom bi tabaraka wa laa xam na ko waaye est-ce borom bi gesee ko xam doono borom bi xamal nañu ko ñun xam nañ ne ki nga xam ne moo nekk ci diine di topp borom bi tabaraka wa laa kooku moo nekk ci yoon loolu moom borom bee ñu ko xamal sinon kon alxuraan yi ñuy jàng lan la ñuy jariñ bu dee ne mooy wax ko yéeféer yi rek comme yow non yéen loolu yéen a ko wax ne yàllaa ko wax waaye ñun gëmuñ ne yàllaa ko wax ci ñooñu la nag nga xam ne dàgge ju ju ñàkk fayda yoo xam ne daal ju ju vin yoo xam ne jariñul tara looloo leen neexoon moo tax suñu borom ne wax leen lool voilà na ko nekk jëf daal ci li nga jàpp ak la niroog yow ak la nga gëm farabbukum te na ngeen yegg seen boroom te di suñu borom alam mooy ki xam dëgg dëgg bi man huwa ana kan ci ñun ñaar ñun ñaari kuréel yi ahda moo gën a gindeeku de mooy ki gindeeku sabila ci yoonu njub ñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laay bii ci tegu di laay ab juróom ñett fukk bi ak juróom mooy laaya bii nag waxoon nañ la ca suuratul kahfi ca nettalit imaam ibn Isxaaq boobu de est-ce que ba waa Quraysh ne la taxoon suuratul kahfi wàcc mooy dañoo yónnee woon ne ñu dem fa nga xamante ne nii mooy yahuudu Madina ya di yahuudu Yasrib ya jamono yoo yële ànd ak yónni ñi nga xamante ne nii mooy an-Nadr ibn al ak ki nga xamante ne nii mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhima min Allah ma yastahiqoon ngir ñu dem daal di leen laajal ay ay question kal ay question yoo xamante ne nii ay laaj yoo xamante ne nii dañuy dem ca yahuud ya yaawóor ya daal di leen koy laaj ngir nag ñu wax leen ko ne leen way est-ce que lu ngeen ñu jox ay laaj yoo xamante ne nii bon daal boo ñu ko joxee buñ ñëwee daal di wedam loo suñu waajur waaji di Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam daal di koy yeey ndax du ci mën a tontu yahuud yi daal di woon koy jox ñi nga xam ne ay laaj bokkoon na ci ay ndaw yoo xam ne dañoo génnoon ca seen gox ya na ci ca jamono yu njëkk ca jamono ju yàgg loolu nag te loolu am nañ xabaar boo xam ne bu bu bu bu doy waar la ak waa ji nga xamante ne nii du teg moom bâton de pèlerin wam mooy ci tukki kese la dëkk benn góor la kooku na leen nettali ci mbiram de après mu wax ne nag benn ne leen da ngeen ko laaj ko ci ruux loolu gisoon nga loolu gisoon nañ na al-imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhima moo ko solo woon waaye al-imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi moom itam daal di woon na koy solo al-imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ci xadis boo xam ne bu wér la jaar ci ki nga xamante ne mooy Mawlana Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne Quraysh bu dee bu xadis bii gisuñu ko woon mu bu ma bu imaam Abu bu bu bu imaam Ibnu Sa'd bi lañu waxoon te boobu bon càllale maa desoon na quoi waaye bii nag wér na voilà mooy ne dane waa Quraysh ñoom dañoo wax moom Ibn Abbas radiyallahu anhuma dañoo wax wa yahuud yi muy yaa wóor yi ne leen ay wa jox leen ñu waaye mbir moo xamante ne nii dinañ ko laaj suñu góor gee bëgguñu woon a jaar ci turam te xamuñ ne ñoom jàppoon nañ ne parce que ñoom jàpp nañ ne ñoom màgg nañ ba di tudd turu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam sax duñ ko ko may quoi ndax loolu day am audience non googule nga xam ne moom la gaay waxoon rek ne dégg nañ fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ñun de dégg nañ benn as mbooy as jeune as cam daal benn waay daal boo xam ne tekkiwul dara boo xam ne ñu ngi ko daan di tudd suñu yàlla yi ci lu du noonu day lu dul noonu le yu moom yuqaalu ñu ngi koy woowe te ñu ngi naan moom ibrahimu ibrahim la tudd de gisoon nañ mooy kalimatu tahqir kaddu mooy doyadal ak tamit rabaisser di jàpp ne walla man moom duma ko léegi nii yéefér yi di ko wax naan du tudd kooku wala bu ñu leen di interviewé ne leen waa diw nag ñu naan ñuy wax naan mooy ki nga tudd quoi ngir bañ koo tudd jàpp ne ñoom dañoo tedd ba di ko tudd dañoo nekk ñoo xam ne dañ leen di may audience dañ leen di yëkkati quoi amul xamuñ ne ñoom ñoo suufe ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo takk ñoo dand ñoo tilim ñoo du tus ñooy poubelle te ñoom nag xamuñu loolu le ñoom yéefér yi wal iyaadu billah ñoom ñooy xadar yi yi poubelle yi léegi nag ñun waa Quraysh ñi jox leen ñu loo xam ne moom la ñuy laaj góor góogale de suñu góor gi fa qaala alayhi salaatu wassalaam nañ ci jublu juif yi ne leen nag laaj leen la saluhu anir ruux laaj leen ko ci li jëm ci wàllu ruux de ga yi ñëw nag mooy ñu ñëw daal di koy laaj moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu la kon Quraysh la woon fa anzala allahu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu nee na borom bi daal di wàcce sa laaya bi ne wa yasaluunaka ñoom ñi nga xam ne ñooy yéeféru Quraysh yi dañu ngi lay laaj anir ruux yi naan la mu ana lan mooy ruux way ruux mooy lan xul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-ruuhu ruux de min amri rabbi ci mbiru sama boroom la bokk wa ma wa utiitum kantaa yéen nag joxuñu leen min al-ilmi ci xam-xam illaa qaliila lu dul lu néew a néew lañ leen ci jox léegi nag biñ leen waxee loolu ñoom yéeféru ko yéeféru yi nag léegi nag yahuud yi léegi nag bañ déggee tontu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu ñu naan ootina ilman kathira moo yonent bi lan la kii nii naan yonent la lan lay wax xamul lu muy wax kii du yonent de xat xaalu ñu ne ko uutii naa dëgg-dëgg ñun yahuudi kii xanaa xamul li muy wax moom xamul li muy wax de uutii naa ñun di jox nañ ñu ilman xam-xam kasiira bu baree baree bari mu naan ñun jox nañ ñu liñ ñu jox ci alquraanam ji nee na lu dul lu néew lañ ñu jox ah mbir mi déedéet ñun jox nañ ñu xam-xam boo xam ne bu bari la wal iyaadu billah uutii na tawra wa man uutiya tawraata faqad uutiya xayran kasiira ñuy tontu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbooloom yahuudi bañ déggee li nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam te boroom bi wàcc ko tontu leen ñu naan déedéet ñu jox nañ ñu xam-xam bu bari ndax jox nañ ñu tawraat te képp ku ñu jox tawraat nag kooku jox nañ ko xam-xam boo xam ngi yiw bu bari léegi nag kon nag mbir mee ngi noonu le kon affaire baa ngi noonu léegi lii benn affaire la kon dañuy gis ne boo jàttee euh, riwaaya ba ñu gisoon ci Ibnu Abbaas ci suuratul kahfi ba ñu koy gis waxoon nag ne ñaari tontu yi ci suuratul kahfi la yonent la ko suñu borom tontu benn bi di ruux fii la ko tontu ci saar bii muy saar bi ñuy gis muy suuratul Isra wala suuratu banu Israil alayhi salaatu wassalaam loolu benn affaire la que ne kon gis nañ ci lii xadiisu Mawlaana bi ak nettali Mawlaana imaam ibn Ishaq radiyallahu anhum wa ardaahum ko ne Makka la wàcc waaye nag mooy ash-shaykhaan naka noonu sax alimaamu Ahmad ak alimaamu Tirmidi rahmatullahi alayhim ndax alimaamu Tirmidi bi mu ëndee xadis bi ñu gis nii mu ngi ci teg xadis bi nga xam ne moom la ñuy wax nii da ash-shaykhaan ak seen sëriñ di alimaamu Ahmad ak alimaamu Tirmidi bii la ci teg rahmatullahi alayhim ko ne Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum nee na dañoo masoon ànd ak yonent bi salawaatullahi wa salaam salaamuhu alayhi ñuy dox yonente mi alayhi salaatu wasalaam di dox ànd ak ñun léegi ci mbayu Medina yi mooy ci seen tool yi noonu ñu jekki léegi nag mu ngi wéeru woon ci bi li nga xamante ne mooy daal benn garabu gi nga xam ne tàndarma foofalee léegi nag mu am benn kii boo xamante ne benn mbooloo ci yahuud yi daal di leen romb nag léegi bi ñu rombee yonente mi alayhi salaatu wasalaam mu ngi toog wéeru ak seen ci saxaabaam yi don Ibnu Mas'ud moom ci la woon radiyallahu anhum léegi nag gaa yi mi yi ne ah tee ñu ko laaj suñu waa ji tee ñu koo laaj waaye moom mii naan yonent la nañu ko laaj ay laaj ñenn ñi ne hee mukk bu leen ko ko laaj de bu ngeen koy laaj mu leen di déggloo loo xam ne du leen neex gaa yi mujj ne waaye yow nañ ko laaj géegee ne ko yaa abal qaasimi yi eh, yow abul qaasimi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañ loolu li muy tekki kantaa yahuudi ñoom xamuñu woon li nga xam ne loolu la ëmb loolu lañ xamul woon ngir bañoon a jaar ci turam moo tax ko doon woowee dàkkantalam naan abul qaasim waaye yonent ma lay saa saam doon wax naan allahu huwal mu'ti borom bi mooy ki nga xam ne mooy joxe wa ana taman sayyidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alqaasim maay séddale wa ana taman abul qaasim yi maay abul qaasim maay baayu séddale ci lool ñu ne ko nag yow abul qaasim ay wa nag alayhi salatu wasalaam ñun yahuudi ñoo lay laaj léegi nag nettali ñu ci wàllu ruux yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di jug ab diir léegi sayyidina mawlana ibn abbas nee na mu yëgati boppam ci asamaan si nee na ma xam ne kon wax wahyu bi mooy ñëw ba ni nga xamante ne nii ci lay ne tekk ba ci kanam après nag mu dal di wax ne ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mu ne ar-ruhu mooy ci mbiru sama borom la bokk te yéen joxuñ leen ci xam-xam lu dul lu néew lii la wax léegi kon ci kaw nii la nga naan mais kon lii ma dina wàcc xanaa loolu la ñuy lijjanti insha allahu taala ci jotaay bi di ñëw wallahu taala wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin